ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna agsi woon nañ ci laaya téeméer ba ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent fi suñu boroom tabaaraka wa taala doon tontoo laaj boobu li nga xam ne leen ni ci saxaaba yi radiyallahu anhum moom lañ laajoon ci wàllu weer yi lan moo tax muy tuutee ko yaatu suñu boroom tontu leen ci loolu ne moo ko def yoo xam ne da ngeen ciy xame at yi di ci natte li nga xamante ne mooy yenn jaamu yàlla yu bari ci ngeen koy natte wal xajji ak aj gi mu ne nag léegi nag li ci tegu lañu waroon a gis laaye bii ku mel na alimaam albara ibn azib radiyallahu taala anhu wa arda comme ni nga xamante ne nii noonee la ko alimaamu albuxaari ak alimaamu muslim rahmatullahi alayhim mu ne ñoom de buñ masoon a armal mooy noonu lan lañ doon def bu ñu njëkkoon seen kër yi ñibbisi au lieu ñu jaar ci buntu yi mooy bu ñu jogo woon ci aj gi au lieu ñu jaar ci buntu yi waaye nan lañ doon def ñoom dañ doon jaar jaar ca gannaaw kër ya loolu benn wax la am na beneen bu ne <clears throat> waa Medina la buñ masoon a jóge ca la nga xamante ne nii mooy ci seen feet yaag yoo yële léegi nag ñu daal di ñëw bëgg dugg li nga xamante ne mooy ci seen kër yi duñ jaar ci buntu principal bi de ci buntu bi mais dañuy jaar ca gannaaw suñu boroom nag tabaaraka wa taala daal di wax ci laalaay bii nga xam ne tàmbali woon nañ ko mu ne laysal birru ne yiw nekkul bi antaatul buy wuta ngeen di dëkkee néegi kër yi de min zuhuriha ca seen gannaaw di jaar ca gannaaw di yooru noonu déedéet walaakinnal birra waaye ne sarax dugg kenn yëgu la ca gannaaw ngay jaar bañ a jaar fi nga xamante ne mooy mooy buntu yi nga xam ne ñooy principaux yi de léegi nag mu ne walaakinnal birra waaye dëgg-dëgg yiw man ittaqa mooy nekk mooy ki nga xamante ne nii mooy ki ragal yàlla kooku dëgg-dëgg mooy boroomu yiw te moom mooy incarné li nga xam ne mooy ragalug yàlla de mu ne wa awatul buyuuta te nag dee leen dikke néeg yi nag ak bunt yi de min mi néeg yi dee leen jaar na min abwaabiha li nga xamante ne nii mooy ca bunt ya bu leen ñëw fekk kër goo xamante ne nii dafa am kilifa ngeen bëgg fa dara daal di ne moom da ngay contourner jaar ci soxna seeg yoo yële lijjanti fe li ma fi lijjanti te boroom kër gi du ko yëg loolu jaaru fi miste la tudd ndax suñu boroom nee na lay baax nekkul ngeen di dikke néeg yi léegi kër yi di ko jaare ci li nga xamante ne nii mooy ca gannaaw loolu mooy ca gannaaw kër ak fépp société dafa am li nga xamante ne mooy organisation boo xamee ne diw mooy kilifa fii nga xam yow li nga soxla fokk mu yëg ko wala yooyu mooy fexeel nga yëgal ko ko bul fexe mu koy yëge feneen di def seen njuuñ njaay ca ka jaar ci suuf ba mu yëg ko loolu du rafet ci li nga xamante ne mooy seenu nekk te lool man naa jur ay noonoo ak yi nga xamante ne mooy sax yàq la nga xamante ne mooy diggante boroom kër ga ak këram kon waatul buyuta ngi leen dikke kër yi de min di ko jaare ci seen buntu yañ leen xamee ne wattaqullah <coughs> voilà léegi nag mooy néegub l'islam moom lenn la voilà <coughs> <laughs> mooy kenn manu fa jaar lu dul nga jaar dugg ci lislaam lu dul nga jaar ci rasulullah jaar ci sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ñoom ñi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jottali li nga xam ne mooy message bi ko borom bi tabaraka wa taala yónni woon ilal aalamiina jamaa ci waa suuf si yépp ci mbooleem bindeef yi kon nag nañuy jaar ci ñoom mënuñoo xam xam-xam yoo xamante ne nii fi ñu koy xamee yow nga ne di ko xam ta fa jaar loolu nag ah duñu ne borom bi tabaaraka wa taala manu la def lu ne waaye nag loolu moom léeg-léeg bokk na sax ci ñàkk xam borom bi ndax borom bi dafa def li nga xamante ne ay sabab ba pare mu daal di ñuy pousser du may sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñu jàngal jàpp ci sabab yi walaa wékk sa xol lépp ci sa borom tabaaraka wa taala waaye ngay jàpp ci sabab yi kon bu buyuta dee leen dikke li nga xamante ne mooy kër yi na min abwaabihaa bunduya wattaqullah te na ngeen ragal seen borom tabaaraka wa taala la'allakum tuflihun bu ngeen koy def rek di ngeen texe mu ne te na ngeen xareek fii sabilillahi ci yoonu yàlla alladina gaa yi nga xamante ne nii yuqaatiluunakum ñoom dañoo di xareek yéen wala ta'tadu te bu leen ëppal nag voilà mooy nit ñoo xamante ne lii mooy njàlbeen bi wax nañ na laaye yii daa bokk li nga xam ne suuratul baqara li nga xam ne moo njëkk a wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ba looloo tax am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne laay bii mooy laay bu njëkk bi wax ci xare ak ñi nga xamante ne nii ñooy kuffaar yi yéefiru Quraysh yi suñu boroom ci la joxe ndigal ki nga xam ne mooy yeneen yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi mu mën a xaareek ñoom ndax li nga xamante ne nii ñoom comme que dañuy xareek ñoom di leen xoñoñal ba ñu ñëw mi Medina gi ñu leen di tëkku naan dinañ leen fa fekk ala qaari daar ala uqri daarikum ci la nga xam ne mooy ci seen biir néeg yi sax dinañ leen fa fekk loqar ci leen rayanteel ray leen de suñu boroom nag jox leen ndigal lool benn wax la ne bii mooy ndigal bi njëkk waaye loolu gisoon nañ na loolu gënu la dëgër ndax li nga xam ne mooy li njëkk a wàcc di wax di joxe li nga xam ne mooy permission di joxe li nga xamante ne nii di may jullit ñi mën a xare ji yéefér yi mooy ca aayratul xaj yi udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu comme ni ko gisoon ja fanweeru laaya ba ak juróom-ñeent mooy loolu te loolu la saydina wa mawlaana um, <coughs> xalifatu rasulillah abu bakrim radiyallahu ta'ala taala anhu wa arda moom loolu la wax naka noon ñoom mawlaana ibn abbaas radiyallahu anhuma te loolu leera war nañu ko bañ fa tollee walillahi alhamdu wal minna mooy laay bi njëkk di waxta loolu mu ngi wàcc keroog bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di génn makkatal mukarrama kon nag mu waqaati du kon xare leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla na gaa yi nga xam ne xare leen ak ñi nga xam ne yuqaatilunakum ñoo leen di xare lii mooy jihaadu réplique voilà mooy jihaad boo xamante ni damay fayu dañ laa def lu dul noonu ñu ne la léegi fayul ndax boo toogee rek yéefir yi xamuñu koo xamante ni nii da ngay toog ñu lay noggatu comme xale yi rek ci cours de récréation yi ñoo gi yéefir yi xel moom lañ yor mooy ne fii mu ne lay napp di la xare yow di la di la cokkaas nga ne bët day tax ñu gën ñeme du looloo taxoon lenn ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum keroog Uhud comme ni ñu ko gise woon di yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waxoon ne man li ma gis mooy nañ des ci dëkk bi daal di leen embuscade waajal fii teg jigéen ñi ci kaw étage yeeg yooyu ñu embuscade leen léegi nag ndax loolu mooy ne li taxoon ñëlee mbooloo mi ne woon nañ génn dañ naan dañuy ragal dañuy bañ gaay jàpp ne an naa kat jamun na te ne waa Quraysh ñi comme que ñëw nañ ba di ñu titiyee jege suñu dëkk ba pare ñu boyal seen seen géléem yi ak seen fas yi ci suñu tool yi bu gis nga bu ñu déggee loolu xam ne yëg nañ ko ba pare toog fii di leen xaar day tax ñu gën a am ñu gina ñu gin ñoo ñeme kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn ñu daal di dem dajeeg suñu noon yi noonu yàlla yi ci biti kon loolu la kon nag suñu boroom nag fii di may li nga xamante ne nii mooy permission ñi nga xam ne ngeen mën a xareek ñi nga xam ne ñoo leen di xareek yéen wala tentadu waaye nag bu leen jalgati de mooy lan début bi lii la woon bu leen njëkk a xare yéen ñoom bu ñu leen deful dara bu leen ñëw rek commencé voilà kon nag affaire baa ngi noonu le waaye am ñu ne déedéet du loolu wala tantadu mooy bu leen jéggi dayo bay faat ñi nga xamante ne ñooy azamna ñi nga xam ne ñoom ay handicap lañ ak mag ñi nga xamante ne paay ak meer yi ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci synagogue yi bu dee ay yahud lañ wala li nga xam ne mooy mooy ci ci ci ci ci ci église bi bu dee ay chrétien lañ ak jigéen ñi xale yi mu ne ñu lay wax ne bu leen bu leen jéggi dayo ba di leen faat comme ni nga xamante ne nii te bu leen dagg ay garab yooyu lu dul ca ghazwatu Bani Nadir comme ni nga xam ne noonee la ñu ko gise woon wal minna kon nag suñu boroom tabaaraka wa taala inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala laa yuhibbu soppul de almu'tadiina ñi nga xam ne ñooy jalgat yi li nga xamante ne mooy dëxal yi mu ne mooy yem leen fii mu ne waqtuluhum xare leen ak ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi haythu saqiftumuhum fu ngeen leen man a fekk wa akhrijuhum te na ngeen leen génne min haythu kom fa nga xamante ne fañ leen di génne mooy ne mbir yi dal nañu xam ne yéen du ngeen ay yoon jox voilà moo taxoon loolu la mooy buñ buñ gisee ndax fii mu ne moo taxoon mun ne woon in in asaabatkum in asaabakum massakum qarh wala <coughs> faqad massal qawma qarhum mithluhu mu ne bu dee da leen laal ay ngaañ-ngaañ fii ci Uhud mais gaa yii di waa Quraysh ñoom laaloon nañ jotoon nañu ay gaañ-gaañ ak i deew ak metti keroog yi nga xam ne mooy Badr kon nag mbir mi loolu la bu kenn foog ne gaa yi dañoo nekk ñoo xamante ni seen yaram yi duñu yëg dara parce que ñoom ay guys lañ wala ay boys lañ déedéet mbir mi ci ñëpp lay metti koo dóoru mbéj nga fëgg ko mbéj moom itam ni muy mettee ci yow noonu li lay loolu moo tax wa la ta'lamuna kama ya'lamun yéen day metti ci yéen comme ni suñu boroom waxoon comme ñoom ni muy safe ci ñoom kon nag waqaatiluhum ñoom xare leen ak ñoom xaytu saqiftumuhum fu ngeen leen mën a fekk wa axrijuhum te ngi génn leen min xaytu axrajukum fa nga xam ne ñoom fa lañ leen di génne rek yéen itam na ngeen répliquer daal di leen génn ñoom itam waaye lii mooy jamono yi bu ngeen amee doole ndax bi ñu nekkee Quraysh xam nga boobu gaa ñi leen doon dóor di tax ba ñenn ñi di gàddaay di def Éthiopie te foofu suñu borom waxu leen génne leen leen ndax dañoo mënoon a génne kan loolu nag lu am am solo la ñàkk a xam waxi alquran ak contexte yi ak jamono yi muy waxee naan def leen lii loolu mooy jamono yi am doole waaye suñu jamono jii nga xamante ne 1443 nii ci jumaa dal axira ndax commencé na walillahi alhamdu wal minna commencé na kañ la weer feeñ altine la feeñ tey mooy premier li nga xam ne mooy mardi tey mooy premier jumaadal saaniya <coughs> dëbb dëppoo ak mardi 4 janvier ci mille vingt 2022 kon nag mu ngi noonu mooy ne gis nga gaa yi fii nii <coughs> ñun jamono jii nii mooy ci jamonoy faiblesse ci la jullit ñi ne voilà léegi nag bu nekkee ci jamonoy faiblesse xamuñu ñun alquran li mu doon wax jamonoy am doole ñu jàpp ne ñun jamono jooju ñun lay waxal mooy boobu juum nañu voilà juum nañu te loolu ay giraawaali kese lay indi voilà mooy am am yéene bu baax rek doyul waaye yéene bu baax li nga xam ne moo koy canaliser ba tax doo ëppal li suñu borom ne voilà tanta dugg bu leen jéggi dayo loolu mooy xam-xam kon nag mu ne kon nag génne leen fu ñu leen génnee wal fitnatu nag xam leen ne li ñu nekkee muy shirk gii ñu nekke di bokkaale borom bi tabaraka wa taala ashaddu moo gën a terminal qatli ci rey gi nga xamante ne nii moom ngeen leen di rey mooy li ñu nekke li ci yées mooy li nga xamante ne nii mooy shirk moom moo féete kaw lépp voilà mooy yow ñu rayoon la moo moo ngi fekk yow nekkoo ci shirk moo gën fu ngay dund ba pare nekk ci shirk ba pare nar cee deewee kon <coughs> kon <coughs> alhamdulillah kon mu ngi noonu le wal fitnatu kon ni nga xamante ne am ñu ne wal fitnatu mooy génn gi nga xamante ne nii ci la génn nit ki di génn li nga xamante ne nii mooy ci lislaam daal di murtad loolu ashaddu moo gën a garaaw fuuf gën a ñàng te gën a nekk loo xamante ne nii lu pataala te garaaw a garaaw minal qatli ci ñu rey la ñu faat la nga nekkub jullit moo gën nga di génn di génnaat ci diine ji nga xamante ne nii ginnaaw bi neen borom bi tabaaraka wa taala daal di hein daal di génnee ci ci réer goo mu ne wal fitnatu ashaddu min al qatl mu ne wala tuqaatiluhum mu ne ñoom yéefér yi nag Quraysh ñi bu leen xareek ñoom de indal masjidil haram fa nga xamante ne mooy jàkka ji nga xam ne moom lañ ormal di Kaaba gi bu leen fa xareek ñoom hatta lu dul yuqaatilukum fii lu dul ñoom ñu jëkk leen faa xareek yéen buñ leen fa njëkkee xare fa in qaatalukum buñ leen xareek yéen daal di leen song ca masjidul haram ca haram boo bële foofu mooy alxaramul makki du jàkka ji rek foofu fële ñoofu même bu dee dañuy xare ku dañuy tere ku fa xare faqtuluhum xare ak ñoom kadhalika naka nii jazaa'ul kaafiriin mooy payub li nga xam ne mooy weddikat yi loolu moo tax ki nga xam ne day tooñ daal di di manifester duur ay police ay xeer ba bare daw dugg ci jàkka police yi fekk ko fa kooku moo ko def voilà bu amoon benn benn benn cër boo xam ne bu rëy bu mu amoon jàkka ji def li muy def ba pare dafa dugg ba pare naan lu tax ñoom ñu dugg ci jàkka ji yow yaa waroon a jàng lii xam ne lii la borom bi wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi